A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim. Bismillahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi nabiyyina Muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu. Amma ba'du fa yaquulu Allahu azza wa jalla fi suurati shu'araa. bacda acuudu billahi min alshaytaani alrajim qaaluu la in lam tantahi yaa nuuxu latakuunanna min almarjuumiin kon ñu ñëw ci laayab téeméer bi ak li nga xamante ne mooy mooy juróom mooy mooy fukk ak juróom benn foofu lañu war a gis tey li nga xamante ne ci la niti waa seydinaa nuux ya alayhi salaam di kilifa ya naan ko naka lañ lay gëmmee te ñi la topp ñooy ñi gën a ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi gën a doyadi ci ñun leen nag mu ne leen man sama yoon daane ci li ñuy def loolu borom bi la seenuk accaytu nekk bu doon ne xam ngeen bu doon ne yëg ngeen dara taman nag bu leen yaakaar ci man nuux mukk may sélectionné di dàq ñi nga xam ne ñoo ma jot a gëm pour yéen loolu lañ la waxoon ne bépp sëriñ bépp koo xamante ne kuy woote nga ci lislaam mooy jikko yii moom daa waroon a fekk daa war a fekk nga yor ko boo ko yorul moom mooy matoo li nga doon mooy ne nit ñi bu ñu ñëwee boroom doom ba tànk yeeg boroom alal yi aw warula am sélection utal ñi nga xam ne ñooy ñi am alal ab bés boo xam ne pour ñoom kese la wala bu ñëwee di ziyaar si ngay xool ñan gaa yi loolu sax sëriñ bi du ko def léeg-léeg ña dag ya nekk ca buntu ba bëkk néeg yi léeg-léeg lenn ci ñoom ñoo koy def loolu sëriñ bi mën na koo bañ a yëg waaye loolu bu ko yëgee ca saase ñooñu da leen a war a dàq wala xamal leen leer këne nañ ko gëj a def ba pare mu réprimander leen wax leen wax ju ñagas joo xamante ne nii dinañu ko moytoo defar di ndax loolu ëpp naa def ndax loolu bokk na ci yi nga xamante ne nii borom bi moom la gën a bañ mooy nit ñi gëm ngay def ay sélection parce que kii borom alal la kee doonu ko léegi ñi am alal ñoom nañuy jege sëriñ bi ñu amul bu ñëwee ñu ne leen sëriñ bi daa fatu wala new fi loolu jikko la ju ñaaw joo xamante ne nii lu bari sëriñ sañ koy def du ñu ko yëg waaye bés bu ñu ko yëgee li ñu wax nii noonu lañ war a doxalee wallahu taala alam kon Seydina Nuux ne leen léegi nag bi mu leen waxee loolu man nekkuma fi di dàq way ngëm yàlla de ne leen man nii in ana man nekkuma laalu dul nadirun xupaatekat laa mu biinun bu leer ngir yéen bu leen foog ne bu ngeen ma gëmul it du ma des di nekk koo xam ne dinaa leen xupp wax leen ne bu ngeen génnul ci seen kéeféer gii ngeen nekke mooy ne mbugalum borom bi tabaraka wa taala dina leen dal xaalu gaa yi nag nekkoon ak kilifa yi la in lam tantahi nag e yow nuux eh gis nga boo arrêté wul naan danga ñuy xupp du ñu menacer la wax yaa nuux yow nuux mi alayhi salaam la takunan na waat naa ne bokk mi bokk minal marjumiina ci liste ñi nga xam ne ñoom lañ war a jam ay xeer sànni leen ay xeer bañ faatu yow mii dees na la ci boole xaala mu ne leen rab bi mu ne leen rab bi léegi sayidina nuux ñaan nag boroomam ne rabbi e yow sama boroom inna mii dëgg-dëgg samay ñooñ kazzabun daal di nañ may weddi mooy kilifa ya goy ndombo tànk yi nga xam ne ñoo yor réew mi ñoom de weddi nañ ma waaye lii sayidina nuux xëyul rek wax ko de yàgg na ci ñoom daanaka comme liñu la ko waxe woon junni at bu manki juróom fukki at la def ca ñoom di leen woo ndax boroom bee ko yëgal ne ko ñii yow dootu la gëm lu dul ñu jot a gëm ci la waxe wax jii nag ne rabbi yow sama boroom borom. xaw qawmi dëgg-dëgg samay ñooñ kaddabuuni daal dinañ may weddi de faftax bayni wa baynahum kon nag maa ngi ñaan nga ubbit sama digganteeg ñoom mooy nga àtte sama digganteeg ñoom fatxan ak àtte goo xam ne ak ubbee goo xamante ne nii àtte ñu wana ji nii te nag ngaal nag ma muccal waman maya ak ñi nga xamante ne ñoo ma gëm te gaay di leen tuddal ardalu na ñii ñi ma ci jot a gëm ñépp yàlla nag ma leen nag ñu muccal minal mu'minina ñi ànd ak man te bokk ci way ngëm yàlla yi suñu boroom ne fa anjaynaahu ca saase ma nangul ko la nga xam ne mooy ñaaram góogale waman nga xam ne dañoo gëmand ak moom fil fulkil mashhun ca gaal ga nga xamante ne nii dafa fees dell mooy gaal gam doon defar gaay di ko sabootee comme ni ñu ko gisa woon te dinañ ko gis lu gën a leer ci say suuratu seydina Huud alayhi salaatu wassalaam suñu boroom ne maa leen fa dugal nag noonu le noonu laa leen muccalee summa ginnaaw gi naa ma labal baax bandul baaqiina ñépp ñeneen ñi nga xam ne ñoo des ñépp weddi woon ko tanaan waa yow ñun moom dara gëmuñu ko woon sax bay dugg ci gaal ba mbënd mi bi mu daal di leen faat inna fii daalika suñu boroom na nekk na ci loolee seen nettali boobee la aayatan màndarga buy wane ne muy kàttanu sañ sañu man manu boroom bi tabaaraka wa taala di wane ne tamit moom dong lañu war a jaamu de te ku ko jaamuwul li dal ñii mu ngi lay yoot de moo lay yoot wa maa kaana aksaruhum te ëpp ci ñoom waa kër Seydina Nuux yoo yële nekkuñu woon mu'miniina way ngëm yàlla de wa inna rabbaka te dëgg-dëgg yow sa boroom yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam la huwa moom al-aziz mooy ki noot ci nguuram al-aziz mooy ki am sañ-sañu mbugal ko ni mbugalee waa kër seydinaa nuux yi doon ko weddi alayhi salaam ar-rahiimu mooy ki nga xamante ne nii moom la yërmandeem yaatu ba yërëm ñi nga xam ne ñooy arzaluuna yooyu gaay doon wax doon tudde ay tur yu bon ay sobriquet quoi di leen ni naan daan boroom boroom ñu do dese ñu doye di ñi ñooñu boroom bi daal di leen yërëm ginnaaw gi muy wax beneen yonent mu ne kaddabat weddina aadun waa aad almursaliina ña nga xamante ne ñooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñoom it comme ñële rek la mooy kenn ku weddi benn yonent rek ñépp nga weddi ndax ñoom benn yonent lañ leen yónni muy Seydina Huud léegi ñoom ñu weddi ko suñu boroom ne weddi nañ ñi ma leen yónni woon ñépp yonent yépp id alayhimu salaatu wassalaam id ba nga xamante ne nii qaala lahum la leen waxe axuuhum seen mbokkuma Huudun muy Seydina Huud alayhi salaatu wassalaam moolum leen waxoon xam um, alaa a nga gis ne message bi yëpp benn la mooy yii mooy yi nga xam ne du changé de yonent bu mën di ñëw mooy woote ci ragal borom bi tabaraka wa taala ak li nga xamante ne nii mooy ragal borom bi tabaraka wa taala wéetal ko lool la ñuy woote kon mu wax leen loole lee alaa tattaquun moolu leen tere ragal seen borom nii man mii kat man di huud lakum alayhi salaam ñeel naa leen rasulun ndaw aminun boo xam ne bu mu bu bu wóor la fattaqullaha kon nag ragal leen seen borom wa ati'un te ngeen topp ma ndax man la yemal ci yéen wa ma as'alukum te duma leen laaj yi ci lu duy ne gii ma leen di woo naan leen dugg leen ci min ajrin ci benn pay ree in ajriya sama pay illaa ala rabbil alamin nekkul ludul ci borom bindeef yi de mu ne leen nag yéen noona ndax da ngeen di tabax bi kulli ri'in ci mbedd mu ne waaye ci bërëb bu jóg bu ne boo xamante ne yéen da ngeen fay tabax ci yoon yeeg fi nga xamante ne mooy mooy mooy mooy bërëb yi nga xamante ne yu stratégique yi nga xam ne day baax xaw a kawe yéen ngeen fay tabax aayatan mooy ay ay tabax yu baax ay ngéndi yu baax yoo xamante ne nii dul dara tambasuuna lenn pour lenn kese la ngeen def ko bërëbu fowukaay ak bërëbu yëgeetukaay yoo xamante ne nii fa ngeen di mooy boroom bi tabaaraka wa taala ndax noonu lañ doon def comme ni nga xewe ci monde bi léegi rek xam ne bërëb yu baax yépp def nañ fa ay bërëbu yëgeetukaay ay caaxaan ay caaxaan foo xam ne fa la ñuy di fa may borom bi tabaaraka wa taala ci yi nga xam ne rek façon bu ne nag muy majaalisu shaqaawa yoo yëlee muy muy bërëb yi nga xam ne tooguwaayu yi nga xam ne yëgatukaay yeeg yi nga xam ne texee di kaay yi mu ne leen yéen daal gis naa ne noon ngeen fi nekke daal mooy bërëb bu baax fu kawe fu ne ngeen tabax fa yu garaaw yoo xam ne ngeen ngir lan na ngir dem fa di fo fogoo xamante ne mooy yàlla kese la wa tattaxiduuna masaania ba pare ngeen di jàpte di defar ay masaania ay dëkkuwaay ay njéndi di tabax li nga xamante ne nii mooy ngan di tabax ngan dama tabax yoo xamante ne nii yu garaaw a garaaw lañ doon tabax ndax boroomi doole lañ woon la la'allakum bu ko defee yéen taxluduuna yéen mel ni daal yéen daal tabax yooyu daal day wane ne yéen daal fi ngeen di sax daal xalaatu ne bés dina ñëw borom bi raafal lii lépp rey leen ba pare dekki leen ëllëg yéen daal seen programme gis naa ne man huud yéen daal ëllëg bokku ci daal bésub dekki ba bokku ci yéen daal li ngeen di def lépp seen lépp fii ngeen ko concentré fii àddina bi di tabax ay bërëb bu yëgatukaay ay njëndi fii ay palais ay palace ay lu ngeen koy tabax fu ay dëkkuwaay ay ay yoo xam ne yu ngeen di fowe di tabax fi nga xam ne fi la ndox yiy jaar bu ko defee ngeen fay fo kese taxluduuna mel ni daal yéen daal fi ngeen di sax daal wa ida batashtum te bu ngeen jàppee nit ñi di leen duma batastum jabbaar yi na ngeen duma leen dumaak ñi nga xamante ni ñooñ di fëttërlu ci kaw nit ñi di leen mooy façon dictateur yooyu nga xam ne di duma nit ñi te duñu ko teg ci yoon jàpp nit ñi yéen daal di toroxal nit ñi di leen jàpp di leen duma duma yoo xamante ne nii yéena leen di tooñ ba bare duma leen duma yu jéggi dayo fattaqullaha kon nag maa ngi leen di wax huud man mii di seen mbokk ci wàllu deret maa ngi leen di wax ngeen ragal alayhi salaam fattaqullaha ragal leen seen borom di borom di waati'un tattaqun maa ngi leen koy waxaat ta ngeen topp ma de wattaqul ladhi amaddakum waay waay ragal leen ki nga xam ne moom moo leen tëbb moo leen defal may leen bi wu na ci li nga xam ne xam ngeen ko de mu commencé di leen limal yooyale amaddakum moo leen tëbb moo leen may bi anaamin xéewale leen ci ay jur yoo xamante ni ay naga ay géléem ay xara ki yu ne wa baniina waaye may leen ay doom yoo xamante ni nii ñoom moom ngeen am de wa jannaatin waaye uyunin ak ay seew ne ndox yi di dow soxlawu ngeen yéen même bu tawul sax seen fleuve yi man ngeen ci ak seen cours d'eau yeeg seen dex yeeg seen déeg yi man ngeen cee di di di di di bayee da inni man boroom man nuux man huud kat alayhi salaam axaafu aleykum li ma leen di tiital bu ngeen gëmul adaaba yawmin azim mbugalum bés bu màgg ba dee xaalu gaay na ko hée yooyu déggal waaj yi naan dañuy menacer hée huud attention alayka alayhi salaam sawaa'un alaynaa moo yem ci ñun awazta awazta ma ne waar nga ñoog am lam takun wala bokkoo minal waa'iliina ci ñuy waaraate laax moo yem ñun gis nga ñun dañoo faale sa waaraate gi nga waar ñoog nga ngàcc nga ñàkk ñoo waara yem ci ñun ah. in hada waaye ma lii ngay woote nekkul dara illaa xuluqul awwalin lu dul li nga xamante ni way njëkk ñu ñoo ko sos kese nga fekk leen ci ñëw di ci woote naan ay yàlla kii benn yàlla yooyu waaye yow dem leen toog nga naan ay naan dinañ ñu dekkil ma ne dañu laa gëmul in hada illaa xuluqul awwalin lii daal aadaay ña ngi fi fekkoon la rek comme ñu ngi naan ay yonent di ñu tëkku naan waa yow ma ne du du ay yow way demal toog waa yow ah ñun dañ laa gëmul lii ngay wax wama nahnu te ñun ñii sax dañoo nekkul bi mu mu'azzabina ma ne sa mbugal yi ngay wax di ñu ko tëkkoo ñun sax kenn dañu dul mbugal fa kaddabuhu borom bi ne ñu weddi ko fa ahlaknahum ma alak leen inna fii daalika dëgg-dëgg nekk na ci loolee seen nettali ñoom ñii la aayatan màndarga buy képp koo xam ne am na xel ci mbindeef yi di dund te gis lii nga génn ci mooy yàlla gi nga nekk de wama kaana aksaruhum te nag gis nga ñoom waa kër yonent Yàlla Huud ñoo ñële di waa Aad alayhi gis nga wama kaana te nekkul woon de aksaruhum lépp ci ñoom mu'miniina di gëm borom bi tabaaraka wa ta'aala keroog ba ma leen di mbugal wa inna rabbaka te dëgg-dëgg sa borom la huwa dëgg-dëgg moom al-aziizu mooy ki noot ci nguuram al-aziizu mooy ki am sañ-sañu mbugal comme ni mbugale